ar-Rawda téereem bu am solo boobale deuxième année bi am ñeneen ñu ne mukk du ci benn ci lool ci neuvième année bi la ci gàddaay yonent bi alayhi salaatu salaam kon ñu ne ci gàddaay après gàddaay bi la ñetti wax ngoog am ñu ne première année bi la am ñu ne deuxième année bi la am ñu ne neuvième année bi la hein léegi ginnaaw lii ana lan mooy daliilu nañ jël daliilu ñaari parti yu mag yi ñi ne Makka ñi ne Medina ñi ne Makka imaam al alxaafis moom ni mu ko waxee sax <laughs> moom ni mu ko waxee sax daa xaw ndax dane waddaa ibnu Xuzayma fi saxiixihi anna fardaha kaana qabla hijra waaw mu ne imaam ibnu xuzayma imaamul aimma imaamu imaam yi ibnu xuzayma rahmatullahi alayhi wax na ci saxiixa moom nga bind na saxiix ibnu xuzayma ah mu ne anna fardaha farataaluk aj nu farataaluk ba aj euh, zakat ah kaana qabla al hijrati avant gàddaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam la xewoon léegi nag mu ne léegi lan mooy dalilam mu ne wax tajja bi ma axrajahu min xadiisi ummi salama fi qissati hijratihim ila al xabasha wa fiiha anna jaafara ibn abi taalibin qaala linnajashi fi jumlati ma axbarahu bihi an innabii sallallahu alayhi wa sallam wa ya'muruna bis salaati waz zakaati was siyaam muy xadiis bi nga xam ne gisoon nañu ko ca alhijra ila alxabasha wa hijratun adina almuxtaaru fi rajabin li aami muy juróomeelu at après yónnentu yonent bi aleyhi salaatu salaam mu yónni woon waxoon yaba junjoon saxaabaam yi nga xam ne dañ leen doon bunduxataal xataal biir makka ah que ne inna fil xabashati malikan laa yuzlamu indahu ahad mu ne leen woon ah ba mu gisee mbir yi mbugalu Quraysh tar na ci ñoom te mënalu leen dara moom ci boppam gaayee ngi xalaat façon mbugal mu ne ñu fa xonkoote waaw mu ne leen ñi nga xam ne amuñ woon ñu leen yiir ak ñoo xam ne dina tax waa Makka duñ leen ñemee def dara wala boog dinañ ci seet ñoom diw ak ñooñu mu ne leen ah Habasha am na fa buur boo xam ne kenn duñu tooñ kenn fa moom julli ñi dem mooy foofu lañu gisoon xadiisu yaay ummu salama boobu mu doon nettali seydinaa jaafar ibn abi taalib radiyallahu anhu keroog bi maa kuffaaru xuraysh yi dañu yónni woon ñoom amru ibn aas radiyallahu taala anhu waa arda jox ko ay kado yu bare bare bare bare bari ngir mu ñëw delloo ñi nga xam ne mooy jullit ñi nga xam ne dañoo daw ñëw foofale hein muy Amr ibn al ak Abdallah ibn Abi Rabi'a hein ñoom ñaar lañu yónni woon ngir ñu yóbbu ay kado mën a jënde Najaashi ci loolu ngir mu delloo leen ak bataariqateem yi mooy ses fidèles conseillers ngir ñu mën a delloo jullit ñi daw ñëw ci ñoom ndax waa Quraysh dañ leen soxla ba ñu Seydina Amr ibn al-Aas kaana aana idin ci waa kii la bokkoon waa Quraysh ñu ñëw euh, ci gàttal daal euh, wax seeni wax jox kado yi Najaasi yooyu ne ko nag dañoo ñun suñuy tànk mooy ngir dafa am ñu jóge suñ dëkk daw làqu si fii njombe nag lañ def ñu bëgg ngeen delloo leen mu ne man duma leen delloo yenn bitriqi naan sii na nga ko der mu ne donc man du ko def fekk ma déglu leen ñoom ndax dañoo bàyyi dëkk yépp ñëw tànn ma ngir ma yiir leen jubal ci Éthiopie ah ngir yaakaar guñ yaakaar ne man naa leen a yiir bu ma ñëwee ba leen di génn du ma ñëw rek kenn wax rek ma génne leen non ana fan lañ ko teg ana fan la lan moo tax ñu war a leen a génne fokk ma waat fokk ma woo leen wax nga sama xarit nga xaalifu Najaashi la woon mais foog ma déglu beneen partie ñu woo leen biñ ñëwee Seydina Jaafar ne leen radiyallahu anhu wax julli ni yaay Umu Salama moo ko nettaloon ndax bokkoon na ci mu ngi àndoon ak boroom këram Abdallah ibn Abi Salam radiyallahu ta'ala ah, mooy non Abdallah muy Abu Salama Abdallah la tudd waaw ah, muy abu salama ibn abdul asad al bokkoon ci ci waa banu maxzum waa banu maxzum léegi nag bi nga xamante ne nii ci la sëy naa Jaafar ñëw di wax ak Najaashi yi bi mu ne ko waaye yéen lan ngeen di wax mooy discours am bu am solo ba ndeysaan hein lan ngay wax mu ne mooy bi mu naan inna kunna qawman ayyuhal malik kunna qawman ahla jahiliya na'budu al-asnam wa na'kulu al-mayta wa na'til fawahisha wa naqta'u al-arham wa nusiu aljiwaar wa yakulu alqawiyu min addaif fa kunna ala dalika hatta ba'atha allahu ilayna rasulan minna na'rifu nasabahu wa sidqahu wa amaanatahu wa afafahu fa da'ana ila allahi waahida ci biir mu ne wa amarana an na'buda allaha wahdahu laa nushrika bihi shay'an wa amarana bis-salaati waz-zakaati was-siyaam al imaam ibn Xuzayma soloona xadiis bi moom it mu ne mu nga lii wane ne sama wax moo gën a dëgër que ne zakat bañ ko farataale yàgg na ah Makka la woon mooy ñii kañ lañ dem kañ kañ lañ dem Éthiopie. nga ne cinquième année bi boobu yonent mi alayhi salaatu mu ngi woon Makka doon bi mu wootee ne. inni rasulullahi ilaykum min bayni yaday adabun alim ha ginnaaw bi mu wootee ci cinquième année bi la demoon foofu de waa Makka yónni ñu leen dàbbi dabi mu wax lii ne te bokk na ci lu ñu yonent boobu ngay laaj yow najaas yi xamoo moo ñu dikkal mooy wa amaranaa digal nañu bis salaati ci julli wa zakaati ak zakaat wa siyaami ak koor mu ne voilà al imaam ibnu Xuzayma rahmatullahi alayhi sama dalil la ngoongu jarul guddal di wax leneen mu ngi noonu Euh, ñu ne waa baax na kon déglu nañ la euh, baax na après dinañ ñëwaat ci yow waaye yéen waa jumhuur yéen ñi ne nag après euh, affaire bi dafa xew kañ que après gàddaay bi la hein ñoom ci seen biir dañoo am ay wuute Euh, am ñu ne kon premier année am ñu ne deuxième année am ñu ne neuvième année euh, waaye buñ ñëwee ñoom ci seeni dalil ñu ne li koy wane mooy xadiis bi nga xamante ne nii moom la al imaamu Ahmad ak imaamu Ibnu niñ la wax sànq soloo ak imaamu an-Nasaa'i naka noonu al imaamu ibnu Maaja rahmatullahi ala al-jamii ñoom ñépp soloo lan suñu daktal bi ak al imaam al xaakim an-Naysaabuuri muy xadiisu Qays ibn Sa'd ibn Ubaada radiyallahu anhuma mu amarana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi sadaqati al-fitr qabla an tunzal an tanzila az-zakaa thumma nazalat fariidatu az-zakaati falam ya'murnaa wa lam yanhanaa wa nahnu naf'al mu ne moom Seydina Qays ibn Sa'd ibn Ubaada radiyallahu anhumaa mu ne amaranaa rasuulullah ndawul yàlla li sallallahu alayhi wa sallam daf ñu digal bi sadaqatil fitri ci ñuy joxe muddum koor waaw mooy li ñuy joxe bu ñu wooree saa yooyu ñuy joxe muy muurum koor wala muddum koor mu ne yonent bi alayhi yoo gisoon si gisuñu woon lool ci wàllu koor gi peut-être gisoon nañ ko en tout cas yàgg nañ koo wax mu nee na digal nañu ñuy joxe zakatul fitri qabla an tanzila zakat avant zakat di wàcc avant zakat bi ñu xam di wàcc l'impôt boobu waxoon aumône légale nag saa dérange l'impôt légal daal moo gën a jàppandi amaana en tout cas noonu laa ko gisee parce que umun légal euh, loolu ça me dérange ça ko français yi ñenn ñi di tekkee euh, mu ne laata kon ñuy wàcc zakat di di wàcc ñu koy farataal kon yonent ma lay sarsam digaloon nañu ñuy joxe mu dum te mu dum koor fu ñu koy joxe nee na summa après na ñëw ci lool mu ne summa kon laata zakat di wàcc mu ne summa nazalat faridatu zakat ginnaaw gi nag farataay zakat daara doora wàcc falam ya'murna walam yanhuna bi mu wàccee nag digaluñu terewuñu wa nahnu naf'alu te ñun ñu ngi ko doon def mu ne loolu ku mel ni imaam alxaafis mooy tudd lii wax nañ la ko sànq is mu ne isnaaduhu saxiix sanadam wér na wa rijaaluhu rijaalu saxiix illaa aba ammaar ar-raawi an qays ibn Sa'd wa Kufi nisbu arib ah wa ah ibn Humayd wa qad wathaqahu Ahmad wa ibn Ma'in mu ne sanadam bu wér la te góor ñi ci ne ci góoru saxiix bi la ba mu des Aba Ammar mi nga xam ne moo jële ci Qays ibn Sa'd mu ne moom Kufi la mooy ko jog Kufa Kufa la dëkk turam nag mooy Arib ibn Humayd mu ne te kooku al imaamu Ahmad nee na thiqa nee na wér na ak Yahya ibn Ma'in ah wéral nañ ko radiyallahu anhuma imaam al-Hafiz mu ne wa huwa dallun ala anna farda sadaqati al-fitri kaana qabla fardi zakaat fa yaqtadi fa yaqtadi wuquuha ba'da fardi ramadaan wa dhaalika ba'da al-hijra wa huwa al-matlub mu ne nag wa huwa dàllun gis nga xadiis bii day tegtal këne kon farataay zakatu fitri moom moo jiitu farataay zakat bu mag bi waaw te lool nag bu ñu xamee lool kon lool dañuy xam ne kon mooy ne kon zakat après ramadan la xew te ramadan moom d'accord nañ ñépp d'accord nañ ne après hijra bi la waaw loolu moom après hijra lañu ramadan moom Makka amuloon ramadan moom ah non weeru koor amu fa weeru koor ci at yu njëkk yi ci Medina lañ ko kii te mu ne te loolu lañ ci soxla waaw léegi euh, loolu benn wax la kon dalilu ñoo ñoo ngoog léegi nag mu des ñoom seen biir après dinañ ñëw ci ci ci ci wax yi de dinañ ñëw ci wax yi ak mooy ñi ne première année la ñi ne deuxième année ñi ne euh, neuvième année al imaam al xaafiz raxmatullaahi alayhi mu ne xam nga gaa yi ñi ne première année mooy li al imaam an-Nawawi daal di junj al imaam ibn al Athir ne neuvième année la imaam al Qadim ne al qa al al al Hafiz mu ne wa fiihi nazar ñi ne neuvième année am na lees ciy seet am na lees ciy seet lu tax mu ne faqad taqaddama fi xadiisi Dimaam ibn Tha'laba wa fi xadiisi wafdi Abdil Qaysi wa fi iddati axaadiisa dikru az-zakaa wa kazaa muxaatabatu Abi Sufyaan ma'a Hiraql wa kaanat fi awwali as-saabi'a wa qaala fiihimaa ya'murunaa biz-zakaa mu ne waxu imaam Ibnul Asiir bi man imaam al-Haafiz Ibn Hajar ma ne fiihi nazar am na lees ci seet am na lees ci seet lu tax mu ne parce que gisoon nañ moom da doon sharah euh, Imaamul Bukhari mu ne gisoon nañ xadiisu Dimaam ibn Sa'laba xadiisu Dimaam atadruuna man huwa dimaam hada ibnu Tha'laba xam ngeen koy dimaam ibnu Tha'laba képp ko suivre waxuma koo xam ne dafa ñëw rek déglu fichier euh, euh, zakat yi waxu kooku moom jéggal nañ ko mais képp koo xam ne déglu nga fichier siira yi ba fii moom ñu naan ndax xam nga kuy dimaam nga naan dimaam waaye dimaam mooy kan waaw mooy luñ lay jël miir bi de dimaam ibnu Saalaba hmm. dimaam ibnu Saalaba moom moo ñëwoon waafidan wa wafdu bani Saad waafidan li bani Saad moo ñëwoon bi ñuy gis délégation yi gisoon nañ ko dimaam ibnu Saalaba moo jógoon ci banu Saad ñëw yësal géléemam al imaamul Buxaari mu ngi ko indi ci baabul ilmi ci kitaabul ilmi indi na foofu xadiis bi yaatal na ko foofu wole baabu maa jaa fil ilmi ci baabu maa jaa fil ilmi wa qawlihi li tax ñu koy waxaat mooy li ma wax sànk mooy ñi nga xam ne ñoom dañu ñëw rek jël que bon loolu la moom laa leen waxoon ne affaire yi ah bon comme que dafa bari nag mënuñu ne ñépp déglu leen lépp waaw nit nag man na ne man lii moo ma soxal te lii moo lii nii dama koo war a xam léegi léegi mu ñëw déglu loolu bu boobaa ñu naan ko romboon na ci xadiisu dimaam nga jàll mais leeraloo ko mbir mi te nag mbir yi yonent ma lay saar saab wax na keroog Seydina Mu'aad mi tax ñuy gis zakat ah lan la ko wax. yassira mook sayna abu musa al-ash'ari yassira wala tu'assira bashira wala tunafira yassira yombal leen wala tu'assira ta bu leen jafeñal bashira bégal leen wala tunafira ta bu leen dawloo nit ñi mooy fokk mu kon dimaam dañ koy wax ci lu gàtt quoi duñ dugg ci détails yi radiyallahu anhu ibnu Sa'laba ibnu Sa'laba dafa jóge ci nekk délégué waa Banu Sa'd ñëw ci yonent bi alayhi salaam ci jamonoy délégation yi bi mu ñëwee mu laaj yor gëléemam yësal ko ñëw ba ci buntu jàkka ji yësal takk gëléem gi ñëw dugg ci jàkka ji fekk yonent bi alayhi salaam mu ngi ci jàkkaam ji ak ay saxaabaam lenn ci saxaaba yi radiyallahu mu ñëw ne ayna ibnu Abdul Muttalib ana kan ci yéen mooy doomu Abdul Muttalib am na ci yeneen dane ayna muhammad man huwa muhammad ana kan ci yéen mooy muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ne ko mooy cee toog kii nii toog nii moom la mu ne ibnu abdul muttalib lay wax ngeen naan ma la ibnu abdul muttalib naa ah, naa fag gaay damay ragal ñu wan ma beneen muhammad quoi sayyidina muhammad alayhi salaam ñu ne ko mooy kii mu ne ibnu abdul muttalib lay wax doomi abdul muttalib yonent ma lay saat saam na ko wuyu naa la man maa ngi nii de man man man a de maa ngi de man de maa ibnu abdul muttalib mu ñëw ne ko dama lay laaj bu ma prendre rigueur bu ma ko jàppee dama lay laaj taral taral ci laaj yi ma lay laaj ah doon ko wax naan ko ah kan moo bind asamaan yi naan ko jaa ana rasulu ki nga yónni yebal ko ci ñun nee nañu lii nee buur yàlla moo moo moo la yónni allahu arsalak est ce que buur yàlla moo la yónni mu ne ko waaw sadaq wax na dëgg nee na yàllaa la yónni mu ne ko wax na dëgg mu ne ko nee na moom moo la digal ñu koy jullil ay julli juróom mu ne waaw mu ne moom moo wax ñu jël zakat di ko jox kii nga yónni loolu la waxa ah. nee na nee na sa borom moo ñu farataal zakat alal joo xam ne dañu koy jëlee ci ñi nga xamante ne ni mooy ci suñu pauvre yi joxe ko mooy dañuy moo moo moo la digal salawaatul xams mu ne ko waaw aj moo ko digal moo digal kii nu tudd euh, zakat mu ne ko waaw mu ne ko waaw léegi nag léegi bi mu waxee lool mooy ci yeneen riwaaya la sinon riwaaya imaam al yi ñu gisoon dane woon an nusalli salawaatul xams est-ce que moo la digal lool mu ne ko waaw moo la digal ñu woor aw weer ci at mi moo ko waaw waaw waaw waxoon na ko boobu la sax boobu après la waxoon anshuduka billah allahu amaraka an taaxuda hadihi sadaqata min aghniyaina fa taqsimaha ala fuqaraina ah est-ce que buur yàlla moo la digal ke ñu moo la digal ne da jël ci suñu zakat yi suñu alal yi zakat joo xam ne dañ koy jële ci suñu waay woomal yi di ko jox séddale ko ci suñu waay waay ñàkk ñi yonent ci balay sar saam ne allahuma na am wat naa ko ci yàlla maa ngi seddaloo yàlla ke ne waaw léegi nag ñu ne voilà imaam alxaafiz ibn xajar mu ne mu naan wax wa mu ne fii waxu imaam al al al ibn asir bii am na lees ciy seet lu tax mu ne ndax jiitu woon na fii xadiisi dimaam mooy xadiis boobu noonu ibn Sa'laba ak wa fi xadiisi wafdi Abdul Qays wafdi Abdul Qays ñoom moom ci tënk ab mbooloo la moo xam ne dañu jóge ci Abdul Qays daal di ñëw ab tribu la ñu ñëw ci yonent bi alayhi salaatu salaam defu délégation ci jamono yi izaa jaa di wax nasrullahi wal fath waaw naa naasa dukhuluna fii diinillahi afwaaja moom mu ñu ñëw waa délégation Abdul kayis ñëw ci yonent bi alayhi salaatu salaam ànd ak al Ashaj ibn Qais Abdul Qais al Ashaj Abdul Qais ba ñëw yonent bi alayhi salaatu salaam après ñëw mu dul accueillir leen ak waxtaan wu fa xewoon loolu lépp gisoon nañu ko ah kooku loolu mooy wafdu Abdul Qais mu ne wa fi iddati ahadith dhikrul zakat te ci wafdu Abdul Qays tudd na fa zakat di leen ko digal ah mu ne lii lépp day day wane ne kon imaam ibn asir bi dëgëru nga ne ko ah imaam al pourquoi dëgërul parce que euh, euh, dimaam dimaam kañ la ñëw ah mu ne xaaral may ma ma ñëw bala nga ma laaj loolu wa kada muxaatabatu abi sufyan ma'a hiraq wa kanat fi awal as lii gën wane ne waaye yow bañ ko farataalee dëgg la ci après gàddaay bi la mais nag du du neuvième année bi ah farataal nañ ko avant lii wane ne loolu moo gën a dëgër ci man man al imam al hafiz kële waxu imam ibn al rahmatullah alayhi bi ne ci neuvième année bi lañ ko farataal dëgërul premièrement wax naa la xadiisu dimaam ibn Sa'laba xadiisu wafdu Abdul Qays ak yeneen i xadiis yoo xam ne dañ cee tudd zakat day wane ne te loolu avant di wane ma bon yow waxagoo avant mu ne la may ma ma ñëw maa ngi ñëw mu ne ma mu ne la xaaral te kan Abu Sufyaan dialogue ba mu amoon ak ka nga xam ne mooy Hiraql ba mu ko wooluwee fekk ñu ne woon ci trêve sulhul Hudaybiya trêve Hudaybiya yonent bi aleyhi salaatu wa salaam ak waa Quraysh signé woon pacte de paix ñu am jàmm dix ans de paix ba jullit ñi yonent bi aleyhi salaatu salaam doon yónni commencé woon di yónni li nga xamante ne nii mooy lettres yi ñu yóbbul ko Hiraql Seydina ha ki nga xam ne mooy Dihyatu ibn Xalifa al-Kalbiyu radiyallahu moo ko yóbbu woon Hiraql ba mu liiree affaire bi après dafa wax. ne nañ ko seetal ay arab yu nekk ci Sham fekk mu ñëwoon Sham ngir sant buur yàlla Jérusalem ginnaaw ba suñu boroom defee ñu nanguwaat territoire yi nga xam ne moom la lampiir perse nangu woon ci ñoom ak as-salib ak croix bu mag bañ nangu woon ci ñoom léegi nag Abu Sufyaan gaa yi wër ci marché bi seet ja gis ñoom Abu Sufyaan ñuy ñu dëkk Quraysh ñoon di leen Hiraql di wax ak ñoom foofale bokk na ci li Abu Sufyaan doon wax Hiraql ci li ñu yeneen bi alayhi salaatu salaam doon doon doon digal te moom gëmagul woon ndax kaana sayyidu Quraysh kaana sayyida Quraysh moo ne woon kilifa Quraysh te gëmul woon mu ne bokk na ci li ndax euh, euh, Hiraql dane gaa taxaw leen ci gannaawam ñi mu àndaloon ne toog leen ci gannaawam fu mu waxe li ma koy laaj moom Abu Sufyaan mii di seen kilifa mooy César a ko doon laaj byzantin bu ma ko laajee dara mu wax lu dul noonu rek def leen ma signe ne lii mu tontu nii waxul dëgg waaw Abu Sufyan nee na man de waxuma la dara man de bu dul woon dara sax ñu may sama sama sama sama mujj ñu naan ñuy tudd sama tuur bu ma génnee àddina naan Abu Sufyan di ci teg naan moom de mas naa wax lu amul lool rek taxoon na sax du ma wax dëgg ma bañ a wax ma bañ a wax lu amul. allahu akbar wa kaana ana idin fii shirki ala yi ci shirk la newoon léegi kon mu ne foofa la Abu Sufyan keroog bi muy tontu euh, euh, waa ji César Hiraql mais dane ko bokk na ci lim ñuy digal ya'muruna bi zakat yonent mi alayhi salaam dañuy jigal zakat waaw imaam al-Hafiz lii daal day remettre en cause waxu imaam ibn al gi même bu dee ne imaam al-Hafiz nee na lakin yumkinu ta'wilu kull ta'wilu kulli dhalika waaye nag mooy yii nii ma wax nii yépp lii day remettre en cause waxu imaam ibn al-Asir ne neuvième année bi la ñu farataal zakat après gàddaay bi lii lépp man nañ ko interpréter mooy yii nii man na noo koy interpréter yoo xam ne da naan ah waxu imaam ibn al nag ba léegi day dëgër waaw. mu ne wax qawwa ba'duhum ma dhahaba ilayhi ibn al bima waqa fi qissati Tha'laba ibn Hatib ah al mutawwila ah fa fiiha lamma unzilat aayatu sadaqa lamma unzilat aayatu sadaqa ba'atha an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam aamilan fa qaala ma haadhihi illaa jizya aw ukhtu jizya ah wal jizya innama wajabat fi at-taasi'ati fa satakunu az-zakaatu fi at-taasi'a imaam alxaafis ne mu lakin xadiisun da'ifun la yuhtajju bi ñi nga xam ne ñooy dëgëral waxu imaam ibnu ibnu al asiir mu ne wa qawwa ba'duhum am na lenn nag ci boroom xam-xam yi ñoo xam ne dañoo dëgëral waxu imaam ibnu al ne dëgg la ci après gàddaay bi mais exactement ci neuvième année bi kenn zakat zakat far nekkuloon farata avant neuvième année bi mu ne ñooñu fan lañ teg ñu ne qissatu Salaba ah ibnu Xaatib mooy euh, euh, nettalib Su'laba ibnu Xaatib gisoon nañu ko am nañu ne Sa'lab am ñu ne Sa'laba ibnu Xaatib moom lañ la waxoon euh, que yeneen Yonent bi alayhi salaam ba mu yónnee mooy xadiisam bu gudd boobale ci Tabuk lañ ko gisoon ah yónnee na jo pour mu joxe moo doon laaj ne ren ci ma saa dafa ñàkkoon naan ngir buur yàlla woomal ko jox ko alal defal yonent ma lay saar saam naan ko ah xéewal joo mën a sant moo gën xéewal joo xam ne manoo manoo sant manoo ko sant de ah tee ngaa san la ba tee ngaa kii rek mu topp yonent ba lay saam rek ba yonent ba lay saar saam ñaanal ko ngir buur yàlla defal ko alal mu defal ko nag mu commencé affaire yi jur ji di bari troupeau bi di bari ba san ba de juróomi julli yam doon ñëw doonu ko ñëwati mu commencé par benn julli lay ñëwati finalement par aj mu fu mugg affaire yi bari ba mu génn Medina parce que troupeau bi daa yaatu ba xajatul foofu finalement dootul ñëwati lu dul àjjuma après mu supprimer sax àjjuma sax dootuñ ko gis benn bés yonent ma saa saam nettali bi mooy wax paamana ah. nettali bi ne benn bés ah imaam al <laughs> imaam al Bayhaqi bu koy tudd ci Dalaa'ilun Nubuwwa dana in saxa <laughs> lu mel noonu in saxat <laughs> dikru qissati Taalaba ibn Haatib in saxal xabar voilà tudd <laughs> doon la ko waxee de mémoire loolu la wax al imaam al Bayhaqi boroom Dalaa'ilun Nubuwwa mu ne tudd nettaleeb Taalaba Taalaba ibn Haatib bu dee nee dë nettali bi wér na mais façon nettali boobu wérul loolu gisoon nañ ko waxoon nañ ne lii da'if la hein <laughs> léegi bi mu demee noonu ba dootul ñëw yonent ma lay saa saa benn bés mu toog ne mais ana Zalaba am ko ne ah, man de Zalaba de àll ba la ne dañ bi léegi nag lu bari la léegi comme que joxe zakat dafa ci neuvième année bi yonent bi aleyhi salaatu salaam ne say ne yónnee saa bi kiy dem di dajale zakat yi ne ko demal ci Zalaba yónniwaale ko ci beneen waay. mu romb Saalaba nag la njëkk a jàpp daj la njëkk a dab mu daldi bi mu ñëwee ci Saalaba fekk da am benn kayit bu mu ko bindal ngir wan ko la war a génne ci troupeau wam yeeg gëléem yeeg xar yeeg bëy yooyu ana ñaata la ciy génne waaye Saalaba ni mu def affaire bi ñëw mu ne ah ma hada mu ne lii foog naa waxul ak mën a ah, lii nekkul lu dul uxtul jizya lii nii frère lii di nga ne wax alal yi ñu war a joxe lii frère u jizya la lii lekkul non ma hada illa jizya yow lii jizya la te man jullit laa jizya chrétien koy joxe aw uxtu jizya wala lii daal sœur u la rek mooy lii alal yi ñu may laaj mooy jarul ma koy joxe kon après bu na ko demal après naa xool ci mbir mi waa ji dem ca kooku kooku kontaan ba jox ko lu bari mu ñëwaat ci san ba san ba far bañ ci gàttal yonent ma lay saar saam dem ah bi ñu ko ko waxee nag ah, mu mu wax ne waxoon naa ko de ne ko lu tuuti loo mën a loo xamante ne tutiqu shukrahu xayrun min kathirin la tutiqu shukra ah la tastati an tashkura allaha lillahi ne woon naa ko saala ba lu tuuti loo am ci alal loo xam ne man nga cee sant sa borom lu mu néew néew moo tax nit dina pauvre buur yàlla defal ko loo xam ne moo gën ci moom parce que fu mu amee loolu mooy dafa ñàkk-ñàkk ba bu amee dara day sant yàlla alhamdulillah du ko gëmee buur yàlla koo xam na ni looloo tax mu koy sant bés bu ko joxoon lu bari dootu ko sant waaw léegi yonent bi saa saa ne waxoon naa ko léegi nag saa la ba après nag gaa yi ñëw am ay mbokkam yu dem gis ko ne ko yow toskare ñeel na la yow yow yow sa zakat joxe woo ñuy wax ba yonent bi saa saa am kii nii mu dem après kenn faalewu ko mu ñëw jamonoy Seydina Abubakar Seydina Omar kenn nanguwul ko ak yooyu. beneen génnaat na mais loolu moo dul dëgg. mooy riwaay bu loolu noonu amul mu ne moo tax ñenn ñi loolu lañuy ñuy sukkandikoo naan ta voilà ñu ne leen yan lan yéen zakat ci seen wa euh, histoire Sa'laba bi lan moo fi wane ne zakat ci neuvième année bi lañ ko farataal ñu ne parce que mooy du waaj dane lii nekk lu dul jizya te jizya xam nañ ne ci neuvième année bi lañ ko farataal bi chrétiens yi ñëw ak yooyu délégation yi ci lañ ko farataal. kon nag zakat xam nañ ne kon après la ba moo tax mu yónni sa ba ñu yónnee ci saala ba mu ne lii nekk lu dul jizya bi ma xamoon rek te man jullit laa waaye imaam alxaafis ne waaye nag xadiis bii nii wérul waaw daif bu wér bu wérul la faible la laa tëju bi kenn du ci kenn du ci kenn du ci sukkandiku kon léegi xoolal imaam alxaafis noonu la delloo bi wax ji léegi nañu àggale li mu wax moom al imaam al xaafid nga ne ma mais qissatu dimaam bi moom qissatu dimaam bi mu ne waaw léegi kaay xoolal imaam al li mu wax foofu pour dàq wax jooju parce que <laughs> dimaam ibnu Thalaba xam nga ci délégation yi la ñëw ñoom al ibnu al asiir ñooñu dañoo comme ci wax boobu que dimaam tudd fa zakat waaw parce que ci délégation yi la te délégation yi atum délégation yi moo doon kañ mooy neuvième année bi kon nag mu ngoog dem na imaam alxaafiz mu ne radiyallahu anhu mu ne wa mimma yadullu ala anna fard az-zakati kaana qabla at-tasi'ati hadithu anas al-mutaqaddim fi al-ilm fi qissati dimaam ibnu Tha'laba wa qawlu anshuduka allah a allahu amaraka an tuxad an taxuda hadihi sadaqata min aghniyaina fa taqsimuha ala fuqaraina mooy li ñu waxoon sànq mu ne bokk na liy wane kenn xam nga ñee dañ doon tegtaloolee imaam alxaafis bàyyi ñu wax après moom euh, parce que waxu première année bi la dàqoon la doon dàqu noonu que ne loolu man dane parce que lu tax mooy waxu neuvième année bi imam ibnu asir li tax man da nekk mooy xisatu dimaam xisatu nga ne ko mais xisatu dimaam xam nga sànq maan xisatu dimaam moo naan la may la mel ni dane la may ma léegi nag mu ngi koy leeral moo ne <laughs> mu ne wa mimma yadullu bokk na liy tegtale que ne farataay zakat dafa newoon après avant neuvième année bi lan moo koy wane mu ne xadiisu sayna anas mooy biñ tudd sànq te imaam al Buxaari soloo ko ci kitaabul ilmi baabu ma jaa bil ilm wa kii ni mu bunt bi mooy ci kitaabul ilmi baabu maa jaa bunt maa jaa li dikk fil ilmi ci xam-xam foofu la tudd xadiisu dimaam wax nañ la dimaam sànq léegi nag xam nga foofu dane yonent ma bokk na ci li mu ko waa ngi lay dagaan sa borom est ce que buur yàlla moo la digal ñu ngay jël ci suñu alal yi zakat boo xam ne da koy jël di ko séddale suñu ci suñu way oomal yi way riche yi nga koy jële ñi am di ko séddale way pauvre yi ñi amul yonent mi aleyhi salaatu salaam ne waaw ne naam allahumma naam léegi nag mu ne loolu nag bokk na ci liy wane ne affaire bi tuji neuvième année bi ñu ne ko ah lu tax foog ne dimaam neuvième année bi la ñoom mu ne déedéet wa kaana quduumu dimaam sanata xams mu ne ñëwug dimaam cinquième année bi la ñëwoon kama taqaddama comme li mu jiitoo ñu leeral loolu nga ne mais looy taxaw yow ta yow affaire yi ce n'est plus clair parce que yow bi ma am la ba yow yaa ne woon ci ci ci fàttew ma waaw maa ngi déglu mais fàttew ma te jàpp naa te affaire bi yàggul délégation yi biñ ko bi ñu ko jeexalee yàggut dimaam ibnu Salaba imaam eh, eh, kii ñoom imaam ibnu Sa'd ñoom dañu ne cinquième année bi na ñëw mais yow danga ne woon loolu dëgëru loolu du li gën a dëgër yaa ko waxoon ma la waaw man moom je reste ci li ma wax mais nag euh, est ce que maa wax imaam alxaafis mooy wax nii nga ne ma mais am na beneen affaire yow bu ma bu ma bu ma ko bu bu ma fàttale koo bu baax mooy imaam alxaafis ci boppam moom dafa dëgëraloon ne dimaam ñëwul l'an cinq kon naka lay mën a ñëwee fii ne lan wa kaana quduumu dimaam sanata xamsin kama taqaddam ne dikkub dimaam liy wane ne waxu imaam ibn al-Asir ne neuvième année bi lañ farataal zakat dëgërul mooy dimaam ñëwul neuvième année bi dimaam cinquième année la ñëw comme ni mu ni mu jàlle imaam al-Hafiz loolu la waxoon moom moo dëgëruloon ne affaire lii nii dëgërul cinquième année bi dëgërul léegi naka la mën a waxee ne kon lii day wane ne euh, loolu li imaam Ibn Asir wax dëgërul parce que dimaam ba muy ñëw la cinq la ma ne la waaw kay waaw mooy imaam al-Hafiz c'est vrai <laughs> mooy fii euh, voilà mooy dafa amub def def legum def mooy mooy la mu wax fee ak li mu wax fii mooy kama taqaddama très bien très bien très bien alhamdulilah yow yow tu suivre yow yow tu suis tu suis yaa ngi suivre c'est très bien ça alhamdulilah voilà c'est ça lii moo solo bul déglu rek di dem voilà mooy dëgg la imaam al-Hafiz Ibn Hajar rahmatullah bi muy wax ci lool ci kitaabul ilm moom moo moom bokk na ci ñi dàq loolu waaw ndax euh, <coughs> mooy bi muy dàq la fait que imaam Ibn Tin lim ne woon tudduñ fi aj parce que temps yi farataaluñu ko waaw kenn tuddu fi aj parce que farataaluñu ko mu ne mu ngi mel ni wa ka anna alxaamila lahu ala dhalika maa jazama bihi alwaaqidi muhammad ibn habib anna quduuma dimaam kaana sanata xamsin fa yakunu qabla fard alxajj lakinnahu ghalatun min awjuh dëgg la dëgg la wax nga dëgg imaam alxaafis <laughs> mooy dafa def defle dafa jàppoon ne moom lee la nootal ndekete lee la nootal mooy bon Fathul Baari nag dafa yàgg tamit gis nga année yi nga ko 25 ans mooy bon. même boo ma nee non kitaabu zaka ak kitaabul ilmi taxu koo sor yenn sor yi dama am na mais bul jàpp ne yow comme ñun ni ñuy def euh, nii muy gaaw ñun li ñuy def gaaw na lu ñuy def par semaine gaaw na mais mooy kan moo la ne même imaam al mooy affaire bi loolu képp ñépp la mën a dal ñépp lay dal mooy léeg-léeg nga nootal leen mais moom pour moom lee la nootaloon. parce que lim ne euh, dikkug dimaam kaana sanata xamsin kama taqaddama loolu mooy dàq waxam imaam ibn al mooy boo ko delloowaatee ca moom la mu waxoon imaam ibn imaam ci boppam ca kitaabul ilmi dane woon imaam ibn tiin nga xamante ne wa agraba moom moo indi lu ci wax ji mu wax ne fii nii kenn tudd fi aj mooy ci waxu dimaam bi mu ñëwee di laaj yonent mi sallallahu ki mu yebal ci ñoom la mu farataal ci ñoom waxu fi ak mu ne loolu parce que farataaluñ ko woon mu ne dafa mel ni li koy yóbbe ci lii mooy li nga xam ne moom la dogu imaam al-Waaqidi na ko noonu taalibim imaam Ibn Sa'd loolu la wax comme niñ ko waxee sànq ak imaam al-Waaqidi ak Muhammad ibn Habib rahmatullah ala al-jamii' këne dukkuk dimaam kaana sanata xams fa yakunu kon nag mu nekk laata ñuy faratal aj mu ne laa lakinnahu galat wax ne dimaam ci boppam l'an cinq la xewoon ku ko wax juum nga min aw ju ci ay fa ci ay wàll yu bari la njuumte gi ne ñu la ko woon lu ne waaw mu ne ka mu ne parce que riwaay imaam muslim mi soloo tamit xuduumu dimaam solo na ko foofu dane dimaam ba muy ñëw ginnaaw bi nga xam ne ci lañ leen tere alxuraan di tere ñuy laaj laaj yu bari yi waaw te aaya boobu ci suuratul maa'ida la bokk la nekk yaa la diina amanu laa tasalu an ashyaa in tubda lakum tasukum yéen ñi gëm yàlla bu leen di laaj laaj yu bari di laaj ay mbir yoo xam ne bu ñu leen ko leeralee du leen du leen arrangé du baax ci yéen. mu ne aaya boobu suuratul maa'ida la ne te maa'ida dafa wàcc saar boobu bokk na li mujjee wàcc lool sax mu ne deuxième luy wan ne ku ne cinquième année bi la dimaam ñëw dëgërul. mooy que ne yonent mi alayhi salaatu salaam bi mu tàmbalee di yónni ñi muy yónni yonent yi mu doon yónni ñuy dem di yónni ay lettre ak dem di woote ji ci lislaam loolu ginnaaw Xudaybiya la te Xudaybiya l'an six la kon nag bu maam nee xaa yow yonent mi alayhi salaatu ki nga ñu yónni nee na. te loolu ngeen ne cinquième année bi la te yonent bi alayhi salaatu wa salaam bi Hudaybiya ndax trêve avant trêve ak waa Quraysh manuñu ko woon après lañ ko commencé def kon loolu yëpp day wan du cinquième année bi wax ku ne du maam cinquième année bi la ñëw dëgërul waaw te li ci ëpp mu ne li ci ëpp ginnaaw Fathu màkk la am la yonent bi alayhi salaatu wa salaam doon yónni nii moo ne waaw. ñetteel buy wan ne ku ne dimaam cinquième année bi la ñëw dëgërul mooy ne dimaam nee na ay ñoñam ñoo ko délégué ngir mu ñëw wax ak yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne te lool li ci ëpp ginnaaw fatxu Makka la waaw mu ne quatrième luy dëgëral luy daq waxu képp ku ne dimaam cinquième année bi la ñëw mooy xadiisu Mawlaana Ibn Abbaas ne ay ñoñam dañ koo topp dugg ci lislaam ginnaaw ba mu delloo ci ñoom mu ne tabaa Saad wa huwa ibn Bakr ibn Hawazin ñooñu ñooy waa Hawazin aw banu Sa'd ibn Bakr ibn Hawazin la mooy fa yonent mi alayhi salaam doon nampe waa diyaaru Bakr foofale ñoom ñooñu la te ñooñu ñooñu tuubuñu lu dul après ñëw kon lu yonent mi alayhi salaam doon xarek waa waa waa waa Hawazin ak yooyu moo tax <laughs> mooy imaam alxaafis dama juum mooy lii la dëgëral mais fële pour moom leele la mais moom ci boppam nee na ne wax boobu dëgërul parce que lii lépp day wane ne ku fi ne imaam cinquième année bi la ñëw dëgërul kon waxu imaam alxaafis bii moo tax lii dàqul waxu imaam ibn moo tax ñun ma la woon léegi bu lii leeree bu lii leeree ci ngay xamee ne kon mooy man lañu waxoon te nootaloon ko mooy ne dimaam ci jamono jamonoy wufuud yi la ñëw après Hunayn la ñëw après Hunayn la Seydina dimaam ñëw loolu mooy li dëgër waaw kanta waxu imaam al bi wax que ne njëkk a ñëw Muzayna ak euh, wafdu Bakr ibn Sa'd himi mooy waa Bakr ibn Sa'd sa ñoom mooy lool wax jooju noonu dëgërul imaam al moo ko wax te gis nga lii wane ne mbir mi dëgërul lépp imaam alxaafis wax na ko mais fii dafa juum moom al imaam alxaafis kon mooy dàq gim dàq fii waxu imaam ibn al parce que quduumu imaam kaana sanata xams kama taqaddam mooy loolu noonu def def la waaw mu ne li xew wa innama alladhi waqa'a fi taasi'ati ba'dul ummali li axdi sadaqat li nga xam ne moo xew jamono yi ci neuvième année bi mooy yónni yonent ma lay saa saam doon yónni nit ñi ñuy jëli zakat yi te loolu sax am na ñu ne ci huitième année bi la ah waaw kon mu ne wa dhalika yastad'i taqadduma faridati zakati qabla dhalik te lii lépp day war a nekkoon zakat avant lii la xewoon pour dëgëral rek ne waxu imaam Ibnul Asiir bi dëgërul ah kon nag léegi ginnaaw lii lépp mooy kon au final au final ana lan lañuy jàpp parce que eh, eh, wax yi daal dañ naan la insha allah li nga xam ne moo ci dëgër mooy zakat waaye nag buñ nee lii moo gën a dëgër léegi nag mooy day amay tontu mooy gaa yi yépp mooy insha allah insha allah mooy après hijra bi lañ ko farataal waaw léegi nag ban mois la allahu alam ban mois la allahu alam am na leneen lu ma fàtte woon loo xam ne imaam alxaafis ci boppam xam nga diŋ ma ne Ah ah, ah ah bala nga fi nekk yi nootal xadiisu ñi ne ñi ne Makka la woon nag ñooñ tontu woo leen de te ñooñ sax ñoo jara tontu wax ñi naan première année bi ñii deuxième année bi ñii neuvième année bi en tout cas ñoo bokk période après Médina lañ wax loolu leer na mais am na ñoo xam ne tontu woo leen de te ñooñu sax mooy la grande wax mooy waxu imaam ibnu imaam ibnu Xuzayma imaam ibnu ibnu Xuzayma al imaam ibnu Xuzayma mi ne Makka la wàcc parce que xadiisu yaay Ummu Salama foofu it imaam al-Hafiz <laughs> Ibn Hajar rahmatullah alayhi <laughs> euh, foofu na ne xoolal ni mu ni mu bëgg ni mu dàqe loolu wax jooju <laughs> xoola ni mu dàqe loolu mu ne mooy xam nga ne loolu imaam Ibn Xuzayma rahmatullah alayhi mu ngi sukkandikoo ci waxam gi ne zakat ñu ngi ko farataal avant avant gàddaay gi fan la ko sukkandikoo mooy ci xadiis bi nga xam ne moom la solo jële ko ci yaay Ummu Salama ci seen dem nga ñu demoon ca Xabasha ba naa Jaafar di wax ak Najaashi tudd fa ne wa ya'muruna bis salaati waz zakati was mu ne te dañuy digal moom aleyhi salaatu wasalaam bi solaati ci julli wa zakaati ak zaka wa siyaami dañuy digal tamit li nga xamante ne mooy mooy koor nan la imaam alxaafis dàqe wax jooju que ne lii nii lii nii mooy mu ne wa fi istidlaalihi bi daalika nadar mu ne al imaam nu Xuzayma tegtaloo xadiis bii bu yaay ummu salama bii kënee euh, loolu daal am na lees ciy seet loolu am na lees ciy seet ke bëgg a wax ne ci zakat dañ ko farataal màkka mu ne ndax li anna salawaatul xams lam takun furidat ba'd wala siyaamu ramadan mu ne ndax jamono jooju ñoom Seydina Jaafar demoon Habasha <clears throat> ba ñoom Amr ibn al-Aas fekk leen faak yooyu bëgg ñu delloo leen ba ñuy wax najaas yi mais julli juróom kenn farataalu ko woon parce que julli juróom après Isra wal Mi'raj la te Isra wal kañ la après faatu sayyidatu Khadija ak radiyallahu anha ak Abu Talib hein ci dixième année bi ci ci woote yonent bi alei satu salam kon mooy temps yooyu xaaju ñoo lan julli juróom amul julli juróom amul woon kon nag sayyidina pourtant naa Jaafar nee na wa ya'muruna bis salaa mu ñuy digal julli wa zaka ak zaka wa siyam mu ne was mu ne siyam tamit koor dit kenn farataalu ko ndax koor Medina lañ ko farataal koor Medina lañ ko farataal léegi nag côté zakat nan nga ciy tontoo yaa imaam al-Hafiz mu ne fa yahtamilu wala fa yuhtamalu an an takuna muraaja'atu Jaafar lam takun fi awwal ma qadima ma qadima ala an-Najashi wa innama axbaru bi dhalika ba'da muddatin qad waqa'a fiha ma dhakara min qissati as-salati was-siyam wa balagha dhalika Ja'faran fa qaala ya'muruna bima la ya'muru bihi ummatahu waaye imaam al-Hafiz ci boppam bi mu waxee lii dane wa huwa ba'idun jiddan lii nag moom non façon <laughs> mooy dalay jox ay hypothèse yu ñu mën a dàq wax mais da ko wax ba moom lii nag bon lii nag moom lu sori la moom mooy lan mooy mooy ne que kon côté zakat on suppose que Seydina Jaafar lam mooy discussion boobu mu amoon ak yi ba ciy tudd siyaam ak zakat ak euh, euh, salaat ak siyaam ak zakat mooy julleek zakat ak ak ak ak ak woor mu ne amaana que wax jooju mooy bi muy wax ak moom dialogue boobu hein nekkul bi bi muy door agsi ci yi waaye da koo wax xam jamono après la wax ak yi wax ko loolu hein après jamono joo xam ne daa bàyyi ba ba ba ñu farataal aj ba ñu farataal gi euh, koor ak julleeg yooyu mu door ko wax mais kon loolu lan lay tekki waxam ji mooy kon euh, euh, Amru ibn al-As daal <laughs> histoire histoire boobu dafa xew après bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon gaa yi cinquième année ba lañ dem yonent bi aleyhi salaatu salaam toogaat Makka huit ans jóge fi dem Medina ba ñu farataal aj non koor ba farataal koor ak zakat non ba farataal zakat ak koor moom mu koy door a moom muy door wax ak Najaashi yi loolu naan wa ya'muruna bokk na yonent boobu xam nga loolu c'est moo tax <laughs> xaw façon <laughs> façon hypothèse bii moom nan la demee nii moo tax imaam al ne. waaye bon non wa huwa ba'idun jiddan quoi lii moom moom moom lu sori la quoi mooy façon bii moom mënuñ ko dàq waxu imaam ibn al mooy xadiis yaay Ummu Salama bi nga xam ne non waxu imaam ibn Xuzayma la nekk lu tax ibn al-Athir imaam ibn Xuzayma bi ne jamonoy Makka la lañ ko farataal. mu ne wa awlaa maa xumila alayhi xadiisu Umm Salama haadaa in salima min qadhi fil isnaadi mu ne nag li gën loo xam ne mooy. première hypothèse nee na loolu moom mën da nekk dafa sori quoi ay pa jamono jooj zakat daa bàyyi affaire bi xewul bañ ñuy door a àgg Éthiopie waa ñoom waa màkk yónnee li lay kii xam naaw discussion boobu c'était bien après loolu moom dafa sori loolu moom nañ ko teg nee mu ne nag li gën yeey lu ñu mën a yenn xadiisu yaay Ummu Salama in salima min qadhin fi isnaad boo dee ne mucc na ci jam ci càllale bi mais <laughs> dañ naan mucc na ci si mucc na ci ba xadiisu eh, Ummu Salama bi sànq wax nañ la al imaam Ibnu Xuzayma na ko ci Sahih bi waaye imaam Ahmad soloo na ko al imaamu Muhammad ibn Isaaq soloo na ko te ci yoonam loko ko imaam Ibn eh, Ibn eh, Ahmad Ibn Hanbal soloo ndax imaam Ibn Isaaq dane haddathanii Muhammad ibn Muslim az-Zuhri an Abi Bakr ibn Abdirrahmaan mooy al-Makhzumi mooy sëtu doomi euh, frère mooy Abdurrahman frère kii Abu Jahlin bi mooy mooy mooy mooy mooy mooy bàyyi Abdurrahman bi ah an ummi salama mu jële ci yaay ummu salama lii xadiis la bu wér këng imaam ibn Isxaaq moo tax ci imaam al-Haythami bi mu indee xadiis bi ci Majma'u Zawaa'id xam nga lu wax dane rawaahu dane xadiis bi rawaahu ahmadu imaam ahmad soloo na ko war rijaaluhu rijaalu saxiix góor ñi nekk ci càllal bi mooy góor ñi nekk ci saxiix bi xayra ibn Isaaq ba mu des imaam ibn Isaaq daal moom newul ci sax moo bokkul ci góori saxiix bi waaw waqad sarraxa bi samaa'i te leeral na ne dégg na nee na imaam az-Zuhri mooma nettali te imaam ibn Isaaq bu ne xaddasa nii mooy wér na minimum lu mën a nekk mooy xasan te li gën a mooy wér na kon xadis bi wér na moo na imaam alxaafis mu ne insalima xadis bi ndee mucc na ci jam ci euh, càllale bi problème dañ naan amul problème parce que càllale bi wér na kën waaw rijaaluhu rijaalu saxiix gayra ibn isxaaqa wa qad sarraxa bi samaa'i waaw kon mooy xadis boobu xadis bu wér la jamono jooj la xew léegi nag mu des ma ne la nag waaw kay fii nag lañuy ñuy soxlaa tarjih mooy li mu naan moom imaam alxaafiz wa awla ma xumila alayhi xadiis umm ci sotee in salima min qadxe min qadxin fi isnaad bu muccee ci jam bu am ci càllaleem dañ naan jam amu ci amul benn problème bu wér pëng la moo ñuy indi ci li ñu doon wax sànq moom la ñuy jeexale mooy li jëm ci wàllu nootal léegi euh, ban moo gën dëgër dañ naan insha allahu taala wal ilmu inda allah li gën a dëgër mooy zakat après gàddaay gi lañ ko farataal te li koy wane insha allah mooy xadiis yi ñu gis yi mu tudd sànq ñoom ñoom dimaam ibn ba wa waa ji nga yebal de nee na yow yaa di yow yaa leen digal ni dañuy jël ay zakat ci suñu way woomal yi di ko jox way ñàkk ñu mu ne waaw waa wafdu Abdul Qays loolu la leen wax ak leneen ak leneen ak leneen ak aaya yi nga xam ne ñooy wax ci zakat léegi nag mu des day des benn affaire mooy lan ngay tontoo xadiisu yaay ummu salama bii comme que yow léegi sax nga ne li al imaam wax ne alxaafis in salima min qadxin fi isnaadi qadx boobu amu ci waaw in salima ndéem mucc na dañ naan ko muccu na insha allah yaa imaamana te loolu moo ñu ko gën a xam waaye amaana bi mu koy bind nii mbir mi amaana mu bañoon ko teewlu moo tax mu ne in salima waaye imaam alxaafis la gën a xam ne dëgër na léegi mooy nan ngay tontoo xadiis boobu hmm? waaye bokk na it liy wane bala ñu ñëw lool mooy xadiisu Hiraql bi mu wax sànk Abu bi bu mawlaana ibn Abbaas mu jële ci mawlaana Abu Sufyaan bi wax ci buy tudd zakat foofu te ci sixième année bi la woon taa trêve Hudaybiya yooyu yëpp day wone ne après gàddaay bi léegi nag ñu war a tontu waxu yaay Ummu Salama bi euh, te lool imaam alxaafis tontu na ci mooy lim naan li gën a yeey ñu yen ko xadiis bi muy tontu ngir yen ko xadiis yaay ummu salama bi fi mu tudd ne yonent mi aleyhi salaatu salaam da leen digal lan zakat salaa zakat ak siyam mu ne mooy lan mooy liñ koy yenn mooy ne lii nii an yakuna al muraad an yakuna al muraadu bi salaati as-salawaati al xams laa waaw wala yalzamu waaw wala yalzamu min dhalika an yakuna al muraad almuraadu bi salaati alsalawaati alxams wala bi wala bi zakati hadihi zakati almaxsuusa zaati nisaabi walxawli wallahu alam ah ko ma luñ ko mën a yem mooy affaire bi c'est yaay Umu Salama Jaafar tudd foofu jamono jooju julli jooju c'est sûr que du julli juróom non loolu c'est sûr parce que julli juróom amul woon hein parce que julli nit ñi dañ ko doon def gis nañ ca Makka lan mooy wane ne wa ya'muruna bis salaat dëgg la yonent bi alayhi salaam da doon digal julli ni julli mais du julli juróom yi ñu xam lu tax gisoon nañ xadiisu Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas yàgg na nag lii may wax hein ba nga xamante ne ci lañ leen embargo avant embargo bi sax doon na wax ne moom ñun dañ doon ragal buñ doon julli dañ doon nëbbatu naa Ali ci boppam nee na moom loolu law tamit dañ doon buñ doon julli dañ doon nëbbatu waaw ngir bañ waa Quraysh si gis leen bi nee foofu foofale mooy dañ doon julli yonent ma lay saasam da leen doon digal julli mais xamoon nañ ne du julli juróom te yonent ma lay saasam da doon julli yaa ayyuhal muzammil keroog bi mu jógee ci xuntu mi ñu koy door a révéler hein qumil layla illaa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila loolu moo farataal julli julli la ci yonent bi alayhi salaam noonu te julli juróom amul woon te du doon digle julli kon mooy wa ya'muruna bis salaa boobu mu ñuy digal julli du julli juróom ndax julli avant julli juróom nit ñi dañ doon julli waxoon nañ la këne am nañu ne julli yi ñan la woon dafa amoon julli yoo xam ne ci bëccëg gi da doon julli ñaar bu suba gi suba gi nga julli ñaar bu ngoonee nga julli ñaar tarafayil nahaar tarafayil nahaar da ngay julli benn ñaar julliwaat ñaar lool la woon mooy wa ya'muruna bis salaat nit ñi dañ doon julli avant wasiyam dañ doon woor déggoo eh, eh, ci wooru jour ashura allah allah ci lañ tombe mooy tey <laughs> allahu akbar ni leen yéene alhamdulillah alhamdulillah tey mooy ashura hein mooy guddi ga Ashura tey la ah tey la neuf tey la neuf le 19 septembre 2008 ah tey la neuf ah ci lan neuf neuf Muharram 1440 suba mooy jouru Ashura ah sayyidatu Aisha radiyallahu anha nee na yonent bi alayhi doon woor Makka Ashura ah dañ ko doon woor bi mu ñëwee ci yahuud yi gis ñu koy woor mu laaj leen lan moo tax ngeen koy woor ñu ne parce que ci la suñu boroom dimbaloon Seydina Muusa mu ne man ñoo gën a ñu leen di ci naa Muusa ci ki ci yéen. mais yonent ma lay sàasam sayyidatu Aïsha wax nañu ne moom da ko doon woor avant Makka da doon woor mooy xam nañ yonent ma lay sàasam da doon woor te jullit ñi dañ doon mais du koor gii ñu xam voilà wa zaka mooy ne da doon digle tamit saraxe foofu zaka boobu du zaka bii nga xam ne mooy bi nga xam ne dafa am charte yi ñu la wax sànq définir ko du boobu mais da leen doon digal ñuy génne sarax di ko joxe loo xamante ne bo bo bari na ci aaye alxuraan yuy wax yooyu di xërtal nit ñi ci ci jullit ñi ci ñuy joxe waaw yonent bi alayhi salaam loolu da leen kon digal wa ya'muruna bis salaati wa siyaami kon daleen doon digal bis salaati ci julli wa saraxe waaw saraxe ak saraxe loolu la mooy bu bokkul ak bii nga xam ne mooy farata bi comme ni nga xam ne julli bi muy wax foofu leer nañu ne du julli bi ñu xam léegi koor gi ñu doon wax foofu leer nañu du koor gi ñuy woor ramadan naka noonu zakal bi c'est pareil loolu la Seydina Jaafar di wax waaye tekkiwul ne mbir mi dafa nekkoon loo xamante ne nii mooy bi ñu xam nii zakat ci kaw loolu ci lañuy ci lay ñuy dëgërale bokk ne li nga xam ne mooy zakat bi muy wax après gàddaay bi la woon kanta kan ban mois la nag loolu wallahu taala alam ban weer la woon insha allahu taala loolu mooy li gën a dëgër wallahu taala alam kon nag fu dañuy yem noonu ci jotaay bii di ñëw ginnaaw tey kon gis nañ définition zakat gis nañ kañ lañ ko farataal mooy ci hijra bi ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salaam hein léegi nag bii di ñëw ñu war a dugg nag ana zakat ci ñan la war charti zakat yan an ñooy conditions yi waaw ak yooyu ak yi ci topp yu ñu waxoon ci définition beeg yooyu